wacala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam mooy xajjatu rasuulillah alayhi afdal salaatu wassalaam wa ma zilnaa wa naxnu bi minan fi ayaami ayaami mina wa tusamma hadihi al ayaam ay al ayaam athalaatha al axira ayaamu tashriq waaw dañ koy woowe ayaamu tashriq ñi ngi woon mina ba léegi nekk ci li nga xamante ne mooy ñetteelu ci eh, nu mu tudd onzième jour bi le lendemain du jour du hajj de yawmun nahr muy subaak bésub tabaski ji ca suba ga mu bokk ci ayyaamu mina te waxoon nañ la ay ayyaamu mina muy bés yi nga xam ne lañuy paase mina dafa nekk quatre bés lañuy tudde ayyaamu mina bés bu njëkk bi mooy yawmu nahr mooy bésub tabaski ji bés bi ci tegu ak ñetti bés yi ci tegu ñett yooyu plus bésub tabaski ji ñoom lañ naan ay ayyaamu mina waaye ñetti mooy ñetti yi ci tegu ñoom kese dañ leen di woowe ayaamu tashriq ayaamu yee at tashriq ayaamu tashriq léegi euh, mooy ñetti fan yoo yële nga xamante ne ci la sànnee jamra yi ci la yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi di sànnee jamra yi gisoon nañ ci jataay bi weesu këre tàbbali na ko comme niñ ko gisawoon ci xadiisu mawlaana ibnu umara radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wal xadiisu fi saxiixayn nga xam ne da doon commencé ci jamra ad-dunya ba'da zawaal ginnaaw bi zawaalu shams mooy bi jant bi jéngee nekk au ba jéng ci la doon dem te bu doon dem da doon dox loolu waxoon nañ la dinañ ci ñëw ginnaaw wam pare dafa askanale li nga xamante ne nii mooy mbir mi jëf joojale mu askanale ko ki nga xam ne moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi gisoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasalam dafa sànni jimaar yi yoo xam ne wuute na ak set xeer yi mu sànni woon ci bésu ajj yi yeneen la bésub aj gi ci Mina waxoon nañ la li dixième jour bi set xeer kese lañuy la sànni ci jamratul aqaba muy aqaba jamratul kubra mooy jamra mag ji loolu benn xeer kese la woon mooy non juróom-ñaari xeer la woon mooy benn yoon ci jamra kese la woon muy aqaba kanta euh, ayaamu tashriq muy li des ci ayyaamu mina muy le onze le douze ak le treize yoo yële lam ca sànni nag loolu vingt et un xeer la boo fàttale ko parce que da doon commencer sànni al jamratul uulaa bi nga xam ne moo jege masjidul xayf muy xayfu mina mosquée bi nekk foofu fële ca xayfu mina fale njëkk sànni am na jamra ju fa nekk boobu mooy bu ndaw bi mooy ad dunya moom lañuy wax as-sughra mu njëkk koo sànni dañ koy wax sughra dañ koy waxal uulaa moom la njëkk a sànni juróom-ñaari xeer ginnaaw gi bu buy sànni bu nekk mu kàbbaar ci waaw après mu dandu foofu dem fi gina fu nooy ci suuf si foo xam ne fu yaatu sori côté boobu ba jóge noonu mu fe mu sànnee daal di ñaan ñaan gu sore sore gu yàgg yàgg waxoon nañ la euh, insha allahu taala tey dina ñëw xool euh, li nga xamante ne nii mooy nan la ko doon defe mooy euh, à peu ñaata ñaata ñaata ñaan gu yàgg googu lu muy lu muy lan la joxe waaw léegi bam pare ci lool dem ñaan ñaan gu yàgg tàllal loxo yi ci kaw di ñaan après mu daal di fay jóge dem ci jamra bi ci tegu muy jamratul wusta jël juróom-ñaari xeer yu sew daal di ko fay sànni tamit bam pare mu dandu def ni defoon fële dem ci zaatu chimal côté chimal bi foo xam ne yushi foo xam dafa nooy ci suuf si mu daal di dem foo fële taxaw fa tamit yëkkati ay loxoom ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan lu yàgga yàgga yàgg moom aleyhi salaatu wassalaam après nag mu daal di jóge foofu daal di dem fi nga xamante ne nii mooy aljamratul kubra muy jamratul aqaba mu dem foofu sànneeti fa juróom ñaari xeer yu sew bu ci nekk buy sànni dana allahu akbar bam paree nag mu daal di dem foofu taxawu fa fenn taxawul ca jamra ja di naan puusul fenn tamit di ñaan foofule ca bërëb boobale kon lii la def waaw eh, ba'da zawal mooy kon sànni xeer yi xam nga wute naa jamra Aqaba biñ gisoon démb mooy ci tabaski yi mooy boobu qabla zawal la woon mooy duhan yor yor la sànni woon xeer yi ci bésub tabaski yi kanta bés yi ci tegu ñetti bés yi ci tegu wala ñaari yi pour ki nga xam ne ñaari bés rek la fay def loolu euh, mooy euh, euh, après banda zawal la léegi kanta ab zawal gi kañ la ko def exactement est-ce que day julli ba pare door koo def loolu dinañ ci ñëw parce que hadith yi précisé wuñ noonu mais dinañ ci ñëw insha allah léegi kon nii nii mu def nii ci onzième jour bi muy awwalu ayyaam tashriq hein même chose la def ci bés bi ci tegu muy douzième jour bi loolu nag li gën a dëgër mooy da daa dox warul moo tax gisoon nañ xadiisu Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu doon sànni jamra yi bésu kii tabaski ji dafa waroon waaye yeen yi hein mooy non daf ko defoon doxan yeneen yi nag mu sànni ko ba'da zawal mooy yeneen yi mu doon wax mooy ayyamu tashriq moo yi ñu nekk léegi euh, bala ñoo continuer léegi euh, euh, waxoon nañu àttey àttey sànni jamra yi hein waxoon nañ takbiir yi tamit ak yooyu yépp waxoon nañu masala yooyu après dinañ ñëw ci masalaam mais almabitu bi Mina mooy nekk ngay séjour bi ngay def Mina nii trois jours yi yi ngay def Mina wala deux jours est-ce que la ci ak gi ponk la wala farata la wala dañ koo sopp kese wala boog sax nekkul sax sunna mooy yonent bi saa saa daf faroon nekk parce que moo gënoon yomb ci moom ngir mu mën di sànni jamra yi comme que da ko war a sànni kay bés bu nekk dafa war a sànni ah vingt et un vingt et xeer ñaar fukk xeer ak benn war na koo sànni bés bu nekk ci yoo xam ne dañ koy départager dañ koy xaaj ci ñetti jamra yu wute yi jamratu sughra muy al ula jamratu dunya bu njëkk bi jamratul wusta ak jamratul aqaba wala jamratul kubra bu nekk sept par jour euh, mooy loolu dina ñëw ci masala boobu lan mooy àtteey almabitu nekk séjour bi ngay séjour noonu waaw est ci yi ñu la wax nii àtte yooyu ban la ci am waaye euh, ñaan gi nga waxoon ne Mawlana ibn ne woon day yàgg wa yaquumu mustaqbil al qibla qiyaaman wa tawila ah qiyaaman tawila fa yad'u wa yarfa'u yadayhi mooy loolu mu doon def bu doon ñaan nag da doon jàmbaarloo xibla bi waaw yëkkati loxo yi di ñaan ñaan bu gudd gudd gudd gudd gudd mais bu gudd googu à peu lan lañuy xame lu gudd parce que dañoo bëgg a xam lépp lépp lu ñu mën a xam ci mbiru yonent mi alayhi mi ne ah li yaxudu anni manasikakum ha manasikahum ha li taxudu ni manasikakum kon nag dañoo war a xam daal mbir yi loolu dañ naan la à peu li muy toll mooy suuratul baqara dafa ñaan lu tolloog suuratul comme ku doon jàng suuratul baqara waxuma nag jàng mu gaaw mooy jàng mu diggu dóomu comme moom alayhi salaam ni mu ko doon jànge waaw a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alif laam miim zaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin ainsi de suite basaar bi jeex xam nga loolu gudd na moo tax mu ne tawilan nga ne ma xeexeexee attends mais yow foo génnee baqara tawilan waa ji ne tawilan nga ne ko baqara la. kan moo la wax baqara la ah yow daal da fii mu da ngay wu ma ne aventure wu ma de ah je ne m'aventure pas di wax loo xam ne dara leeru ma ci. parce que fi ma ko teg mooy al imaam ibn abi shayba Abu Bakr ibn abi shayba ah. rahmatullahi alayhi dafa soloo ci sanad boo xam ne al imaam al xaafiz xajar lii boo demee ci al mu ngi koy tudd ah ci baabu kitaabul xajji baabu addu'a inda al jamratayn ñaari jamra ya mu ne gis nga tawilan jii mu wax ah mu ne waqad waqaa tafsiruhu fi ma rawaahu ibn abi shayba bi isnaadin saxiix an ataa annahu qaal kaana ibnu umara radiyallahu anhuma yaquumu inda aljamratayni miqdaara maa yuqra'u maa yaqra'u suuratul baqara suuratul baqara waaw mu ngi noonu mu ne lu gudd gi mu tudd fii ci xadis bi waxoon nañ la xadis mooy bi ñu gisoon bii wees muttafaqun la mu ngi xadisu mawlana ibn umar ah Naafi' doon ko nettali benn bi ci am al-imaam la jóge yeneen yi ci ñoomin Naafi' ñoomin Saalim ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anil jamii' ñuy nettali la mawlana ibn umar doon def ba pare mu ne ginnaaw ba mu ne mu ne hakadha ra'aytu rasulallahi sallallahu naka nii laa gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam di def waaw mu ngoog te da doon nettali lool ci ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii ca beneen ba mu ne hakada ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wasallam yafaalu naka nii laa gis nii ma sànnee jamra ñett yi nii taxaw ñaan-ñaan bu gudd gii ni ma ko defee nii nii dama copier rek li nga xam ne laa gis yonent bi sallallahu alayhi wa mu daal di koy def kon nag mu ngi noonu kon nag mu ne te rot na li nga xam ne mooy leeral tawilan gi mu wax jooju mooy gi mu wax fii ne lu gudd la taxaw ñaan mu ne fii ma rawaahu fan la rote ca la nga xam ne moo moom la solo ibn abi shayba di al imaam abu bakr ibn abi shayba sëriñu ñoom ash-shaykhaani ah sëriñ ñoom al imaamul Buxaari ak ñoom al imaam Muslim ak lenn li ëpp ci waa ashaabu sunan tuutee des mu bokk ci ñi nga xam ne comme ñoom Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi tuutee des mu mel ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñépp ay seen sëriñ lañu ah ah moom kon Abu Bakr ibn Abi Shayba moom ngay dégg imaam Muslim naan xaddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba gisoon nañ ko rok xadiisu aj bu gudd googu ah bi muy wax xadiis bi jaaroon ci waa kër yonent bi alayhi bim naan wa haddathana abu bakr ibn abi shayba wa ishaaq ibn ibrahim jami'an an xaatimin qaala abu bakr haddathana xaatim ibn ismaa'il al-madani an ja'far ibn muhammadin an abiihi annahu qaala daxalnaa alaa jaabir ibn abdillah gis nga mooy abu bakr ibn abi shayba boobu la mooy imaam muslim mooy xadiis bu gudd boobu di nettali di melale li nga xamante ne mooy aju yonent bi sallallahu alayhi a ah, foofu nag moom moom moom moo bi boroom musannaf ah musannaf ibn abi shayba ah moom moo bi isnaadin saxiix al imaam al xaafis mooy wax ibn xajar ali ahmad ibn ali ibn hajar al asqalaaniyu rahmatullahi alayhi alxaafiz alkabir mu ne fi isnaadin saxiix soloo na ci saxiix bu ci sanad boo xam ne bu wér la waaw bu wér a wér a wér an ata mu jële ci ata ban ata ibn abi rabah rahmatullahi alayhi annahu qaal mu ne kaana ibnu umara mu ne suñu sëriñ de di mawlaana ibnu umar de radiyallahu anhu kaa nekkoon na yaquumu inda al doon na taxaw ca jamra ya mooy bu doon ñaan mooy jamratayni gis nga waxul salaasu jib parce que lan jamratul sughra ak jamratul wusta ah, fala taxaw fala yonent bi alei sat ba mu sànnee la dandu puus ci benn bërëb daal di fay taxaw ñaan ñaan bu gudd mais wax nañ la bu mujj bi di jamra bu mag bi al aqaba bu mag bi boobu taxaw fa daf ko sànni dem taxawaatul feneen dafa delluwaat fa nga xam ne fa la daloon foofu la ca Mina hmm? moom alayhi salaatu wassalaam moo tax mu wax aljamratayn kon ibnu Umar radiyallahu anhu de ataane nekkoon na doon taxaw fa jamra ya mooy bu ko sànnee ba pare xam nañ ne du fa mu ko sànnee lay taxaw mooy ca wetam day pousse après pour xajal nit ñi tamit ñu mën a jàll ngir mën a sànni ñoom itam ah. dafa doon taxaw miqdaara maa yuqra'u suuratul baqara lu tolloog loo xam ne moom la ñuy jàng moom la aji jàng ji yow boo doon jàng moom la nit kiy jàng suuratul yaqra'u suuratul baqara suuratul baqara ba bu kenn jàpp na waaye loolu dafa gudd kay loolu moom looy ñaan dañ naan la yow amoo lu amoo soxla ja bu la jarale loolu na la jaral nga ut loo xam ne rabbanaa yi nekk ci alquran yépp loolu yomb am nga am leen foo xam ne am na téere yu ko dajale nga am leen wala bu dee mokkal nga leen mokkal xaliis yi nga xamante ni su ñaan yi ñëw rot ci sunna nga taxaw waaw di dem dangay loolu na la jaral suuratul baqara yoo gis njàng moo xam ne xoolal ci njàngkat yi koo xam ne njàngam gaawut lool ak koo xam ne yéexut lool waaw ku dëggu doomu comme ni yonent ma lay sa sam jàng léegi nag yow nga xool à peu loolu ñaata minute la wala ñaata bu dee une la may jëlal sax waaw léegi wala lu ko ëpp ma xool lu toll noonu xam ne kon une heure et lii la ma sànni jamra ja taxaw jël yooyu di ñaan bu ma demee ba yi ma yor yëpp jeex ma ne samay soxlaak soxlaay àddina bi say mbokk jullit ak ñeneen ñi bari nañu waaw ngay ñaan waaw di ñaan rek noonu lu ko borom borom bi subhaanahu wa taala bëggee waaw waaw ud'uuni astajib lakum wu ñaan leen ma ma may leen aywa ngeen di ñaan rek mu ngoo toll suuratul baqara ngay ñaan mu ne kon ibnu omar da doon toog taxaw foofu la di ñaan miqdaara lu tolloog maa yuqra'u wala maa yaqra'u loo xam ne boo doon jàng suuratul baqara noonu lay tolloo te ba mu wax te wax te jëf ji ba mu ko defee dane lii laa gis yonent ma lay sànsaan di def gis nga taabi'in yi ni ñu xëri woon ci xam diine xam nag lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def paale kii doon def kese de <laughs> ñoo dajeek ñu ko mat wallahi ñoo dajeek ñu mat lañu doon muy saxaaba yi bàyyi lu ñu dara loo xam ne suñu xam ko ci yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa war lu dul xamal nañu ko wu ma ne yi nga xam ne sax ñu xam ko nekkul loo xam ne lu war la dañ naan yéen ba ngeen lu tax xamu ngeen ko même yooyu indil nañu ko waaw. Allahu akbar ni ñu xëre woon ngir xam jeexital asaaru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ku toll kooku moom amul ku ko gën nit ku mel noonu. loolu moo tax ulama ul yi nga xam dañuy jëf te borom bi subhaanahu wa taala kese tax di xeeñtu sunna yonent ba lay saab-saab jaamu yàlla ju ñëw naka la ko doon dexe kooku du moroomi keneen ku melul ni moom même bu dee ne coow la kële lañ àndal moom la mbooloo yi àndal kii ko gën fopp waaw bokkuñu sax bokkuñu ak miracle buñ ko mën a tuddal kële kii ko gën même bu dee ne saa yooyu yëpp manu waaw buñ doon toju këram fii ci bunt bi sax du ko yëg moo gën kële fopp te li tax mu gën ko du dara lu dul ah topp gi nga xam ne moom lay xencu athara rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam te kookoo nekk ci li suñu boroom wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wallahi nekk na ci yéen nekk na pour yéen nekk na ci biir yonent bii sallallahu alayhi wasallam pour yéen uswatun royukaay uswatun modèle xasana bu gën mooy bu baax mooy boo xam ne doo gis modèle bu mel ni moom waaw léegi kon gis ngi xattaa à peu près nañu yombalal nañ ñu mbir mi mooy kon ñu lan moo ñu desel lu lu dul xame mbir yi te jëfe ko te yàlla tax kon lool la kon lool moo tolloog lool waaw léegi al imaam ibn abi shayba ah rahmatullah alayhi ba léegi daf ñoo liñ doon wax ci dox bi dafa solo <laughs> ci sanad boo xam ne ba léegi al imaam al moo koy tudd fi ñu la waxoon ba léegi ne bi sanadin saxiix ci sanad boo xam ne ba léegi bu wér la moom al imaam al xaafiz boo demee ci Fathul Baari rahmatullah alayhi mu ne te al imaam ibn Abi Shayba soloowaat na ci sanad boo xam ne bu wér anna ibna umara kaana yamshi ila aljimaari muqbilan wa mudbiraa mu ne wa an jaabirin radiyallahu anhu annahu kaana laa yarkabu illa min daruura waaw mu ne taal imaam ibn abi shayba soloona leneen waaw bu kenn xeeb détails yi wallahi fi la mbir yi ne <laughs> waaw mu ne al imaam ibn abi shayba dafa soloo ci sanad boo xam ne bu wér la mu ne ib euh, abdallah ibn umar de radiyallahu anhuma kaana yamshi ila al bu doon dem ci mooy ayyaamu tashriq di dem ngir sànni jamratu sughra jamratul wusta jamratul kubra ñett yooyu pour bu doon dem doon ko sànni da doon dox mooy fa mu dal ca Mina buy dem ca jamra ya day dox du war de muqbilan wa mudbira moo xam buy dem ak buy buy buy dëgmal mooy di fa dem ak buy waññeeku ale bi day dox retour bi it day dox mu ne wa jaabir te jële nañ ci seydinaa jaabir man ibn abdillah ibn amr ibn haram al te jële nañ ci mawlaana jaabir radiyallahu anhu que ne kaana laa yarkabu illa min ko doon defe waaw fu dafa am loo xam ne nécessité la mu war parce que man woon a dem ak tànkam kon loolu la mooy sunna xam nañ ne na kon ñu xam ne kon jimaar yi boo fay dem bis boobu bu fi nekk waaye kaar yi euh, ana kaar yi non en tout cas bu dee darura la dafa sori yow fa nga nekk sori na wala bari na ay kii wala yow nga feebar wala yow mënoo dox dox yu yooyu waaw loolu nga war te asiyan ngay roy li nga xam ne moom li naa Jaabir def te ngay fas sa xol ne man de bu ma mënoon a dox damay dox comme ni nga xam ne noonu la ko mawlaanam nu Umar doon defe te mawlaanam nu Umar li mu def lépp ba mu paree dana lii nii laa gis yonent mi alayhi salaatu salaam doon def waaw ñu xam ne kon yonent mi alayhi salaatu dafa doon dox ak tànkam aller retour yi yépp mu gis tamit di ngar dajjoo di coono ngir ci jaamu yàlla waaw di jaamu yàlla coono di la ci fekk waaw léegi nag ginnaaw lii voilà yii waxoon nañ nañ ci ñëw walillahi alhamdu wal minna e, léegi nag mu des e, yonent bi aleyhi salaam dafa am nettali boo xam ne e, am na luñ ci tuddoon léegi dañuy indil ci masala bi ñu waxoon sànq ne est-ce que almabitu bi Mina ay layaali tashriq loolu farata wala déet loolu dinañ ko gis nettali bii moo ñu koy moo ñu ciy yóbbu muy nettali bi nga xam ne qad rawaahu uh, uh, uh, saaxibu saxiixayni soloo nañ ko tu tuddoon nañu ko waaw tuddoon nañu ko bi nga xam ne mawlaana ibnu umara radiyallahu taala anhu wa ardaa moom moo ko wax mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah mu ne raxasa nabiyu sallallahu alayhi wa sallama ah lil abbas ibn abdul muttalib dafa eh, jox permission ki nga xam ne mooy eh, al abbas ibn abdul muttalib ngir mu mën a nekk fi nga xam ne mooy mina ayaamu tashriq mu nekk foofule loolu la wax moom al imaam eh, eh, kii ibnu umar am na ci beneen eh, bi ba léegi xadiis boobu it la moom al imaamul buxaari kii al mu muslim kii ne ibnu umara radiallahu anhu mu ne al abbas al abbas ibnu abdul muttalib mu ne moom ibnu umar anna anna al abbas radiallahu anhu ista'dhana an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam li yabiita bi makkata layaaliya mina min ajli siqaayatihi fa adina la mu ne moom al imaam ibn Umar radiyallahu anhu mu ne yonent bi al Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu ista'dana rasuulallah annabiya dafa ñaan permission dafa ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que mën naa fanaan ah, layaali Mina mooy bésu Mina yoo yële ndax est-ce que mën naa fanaan Makka au lieu muy fanaan Mina ndax xam nañ ne ñetti fan yooyu wala deux yi mooy en tout cas bésu Mina yi minimum moom li nga fanaan deux bés loolu dinañ ñëw ci àtte bi lan mooy àtte mais loolu mu ñaan yonent bi alayhi salaatu ngir mu may ko permission moom Seydina al Abbaas radiyallahu ta'ala ngir mu bañ faa ngir mu bañ faa nekk waaw ngir mu fanaan Makka te bañ a fanaan fële yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy permettre voilà léegi euh, ndax kii euh, boo demee ci al imaam Muslim rahmatullah alayhi Eh, eh, kii kitaabul xaj suraax yi ñoo ko tudde baabu wujubil mabiti bi mina ah ya ayaam tashriq ñoom ñoo ko tudde noonu baabu bunt wujubi waruk almabit fanaan bi mina minaam layaali ayaam tashriq guddik ayaamu tashriq mooy ñetti fan yooyu di le onze le ak le treize hein ah? wala minimum la ba le douze ayaamu tashriq mooy ñetti yépp mais nit ki est-ce que moom am na possibilité mooy alxuraan suñu boroom moo ko may mu dem deux deux ci mu def fa deux jour bañ faa xaar ba troisième di dernière nuit jour bi waaw mais lay ay ayaamu tashriq mooy ñetti yi loolu ñoom ñoo ko tudde noonu kanta imaamul Buxaari yi rahmatullah alayhi loolu suraax yi la waxoon nañ la imaam Muslim new dew fi di def baabu nàngam imaamul Buxaari moom kantaa moom ci kitaabul xaj dafa def baabu hal yabiitu asxaabu siqaaya aw gayrihim bi makkata layaali yamina mu ne baabu buntu hal yabiitu ndax dina fanaan asxaabu siqaaya ñi nga xamante ne ñooy nàndal nit ñi di leen jox ñuy naan ca zam-zam aw gayruhum wala ñeneen ñoo xam ne mooy eh, ñeneen ñoo xam ne du ñoom dañuy joxaate nit ñi di di naan layaaliya mina bi layaaliya mina est-ce que ñoom bi Makka est-ce que ma am nañ droit nekk Makka baña fanaan fële fi nga xam ne mooy mina léegi nag euh, moom foofu la ko indi léegi nag loolu nag moo ñuy indi nag ci masalaam léegi ana lan mooy àtteey fanaan mina bi ayyaamu tashriq waaw léegi euh, am na loo xam ne nag bu ko bàyyee bu bu bu ko fàttee wax naa la gis nga sànni bii ñu gis nii ci onzième jour bi nii yonent bi alayhi salaam moom la def douzième jour bi même chose la def treizième jour bi loolu c'est pareil day ñëw sànni jamro bu ndaw bi bu diggu dóomu bi ak bu mag ji bu nekk set xeer te dinañ ñëw ci beneen affaire mais lañ ñëw fii d'abord waaw léegi àtte bii nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute mooy kon suñu masala lan moo eh, lan mooy àtteew fanaan Mina ayyaamu tashriq mooy fan yii nii est-ce que fanaan fa farata la wala nu mu doon ah ce que fanaan Mina farata la wala ruknu la mooy ponk la wala lu ñu sopp la mooy comme yi ñu waxoon sax wala sax mbir yi dafa tombe kese yonent ma lay sax sam da koo def parce que fii moo gën a woyof ci moom loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute waaw dañu cee wute ah parce que euh, euh, dafa am ñoo xam dañu jàppale euh, si si ci manaasik yi la mooy ci jëfu aj yi nga xam ne dañ koo war a def ci aj gi la kon ni nga xam ne noonu lañu war a sànnee jamratul aqaba dixième jour bi fanaan Muzdalifa jóge fa ñëw yooyu yépp noonu ni Muzdalifa mel noonu la fanaan fii ay ayyaamu tashriq fanaan Mina noonu la mel mooy minan nusuk ñu ne ñooñu nag waxuñu ruknu la dañ ne waajib la waaw dañu ne mbir mi waajib la waaw dañu ne waajib la te lii eh, moom lañ jële ci al imaamu Maalik al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati mooy li gën wér tamit li nga xam ne moom lañ jële ci al imaam ash ndax dafa am ñaari wax yuñ jële ci moom waaye bi gën siiw gin cee lëng ci mazhabam muy mazhabu Shafi'i yi rahmatullah alayhi mooy comme li al li sëriñam wax di al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati rahmatullah mooy que ne moom farata la loolu it moom lañ jële ci al imaamu ahmad loolu lañ jële ci al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal këne fanaan mina waajib la même bu dee ne am na beneen riwaaye buñ soloo ci moom boo xamante nii moom dañoo jële ci moom beneen riwaaya moom al imaamu ahmad këne mbir mi sunna la waaw waaye lee mooy li gën siiw kon jumhuurul ulama man nga ne al min al maalikiyati wa shaafi'iyati wal xanaabila dañu ne mbir mi fanaan ayaamu tashriq mina loolu waajib la mooy dafa war dafa war ku ko bàyyi nag mooy yow deret ngay rendi waaw waaw deret ngay rendi te loolu bon ñoom li tax ñuy wax lool parce que ab xadiis la buñ jëlee ci Mawlaana Ibn Abbaas boo xam ne euh, bon mooy à vrai dire mawquuf la mooy Mawlaana Ibn Abbaas moo ko wax waaye kenn gisul ci saxaaba yi ko wax lu contraire loolu parce que Mawlaana Ibn boo gisee xam nga waxoon nañ la ci début ba boobu nag dañ la woon maalikee rek mais du maalikee yi kese ah parce que dañ la woon ci ci mazhabu maaliki rahmatullah alayhi euh, euh, képp koo xam ne dafa bàyyi waajib ci aj ji kooku day rendi dara mais loolu du mazhabu maaliki kese ah boroom xam-xam yi al al al al madahibul arbaa d'accord nañ ci affaire boobu mooy lu nekk waajib bu ko nit ki bàyyee ci aj ji dañ naan ko defaat ko waaw. demal defi ko bu dee am nga possibilité rattraper ko wala bu nekk loo xam ne moom bu bu génnee période bañ ko may mu def ko mooy bu boobaa buñ ko nee rat bu loo xam ne man na ko rattraper ci temps bi mu dem defar ko dara du ko ci fekk mais am na yoo xam ne bu dee dañ ne délai bi fii la yem comme li Hanafiya yi euh, doon wax ko noonu surtout Maliki yi ne woon par exemple kii hmm. mooy tawaaful ifaada day dem mooy nit ki am na possibilité def ko ba dul xijja jeex hein ñoom dañ la la mais nit ki bu ko defee en dehors de dul xijja moom alayhi dam parce que mooy mu defoon ko fële mooy tawaaf bi ci boppam rukn la ponk la mais mu def ko ci période bopp waajib la bu dee nag na ko def en dehors même bu dee def na ko mais weesu na période diñ délimité woon kooku day rendi dara après voilà loolu mooy parce que loolu fi ñu ko jële mooy al imaam ibn abbas radiyallahu anhu moom lañ an abihi moom lañ jële ci moom mu ne man nasiya min nusukihi shay'an aw tarakahu falyuhriq dama al mawlana ibn abbas radiyallahu anhu moom lañ jële mu ne xadiis boo xam ne wér na ba ci moom dinañ la wax léegi ñi ko solo mu ne képp koo xam ne dafa fàtte ci yi nga xam ne dafa nekk waajib obligatoire war mu def ko ci aj waxuñu ruknu de waxoon nañ la aj ruknu ak waajib bokkuñu waaw loolu noonu euh, mu ne boo ko ku ko fàtte ku ci fàtte lenn rek aw tarakahu wala mu bàyyi ko fal yahriq dama na rendi euh, na tuur deret ci palaasam palaasu loolu le waaw xadiis boobu al imaamu Maalik solo na ko na al imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhim ma ci parce que imaamu Malik ci euh, Ayyub la ko jële muy ibn Tamima as-Sakhtiyani rahmatullahi alayhi ibn abi Tamima ay Ayyub as-Sakhtiyani moom moo ko jëlee ci Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhuma moom moo ne anna ibn Abbas qaala man nasiya min nusukihi shay'an aw taraka falyuhriq dama waaw léegi imaam Maalik ne man xawma laa adri qaala taraka aw nasiya xawma dane nag bàyyil ah xadiis bi ku bàyyi wala ku fàttee la wax waaw al imaam yi soloo ko mu jóg jële ko ci Ayyub mu ne man taraka aw nasiya kon affaire bi mu ngi noonu muy xadis boo xam ne euh, bu wér la imaam Shaafi'i yi jëlee ko ci al imaamu Maalik bii ñu la wax imaam ko ci imaamu Maalik mu jëlee ko ci Ayyuub as-Sikhtiyani mu jëlee ko ci Sa'id ibn Jubayr mu jëlee ko ci Mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma hmm? eh, bari na ñeneen ñu ko solo ak ñeneen ak ñeneen léegi nag ah, mooy ne affaire bi xam nga yii mooy eh, mawquf la ci moom la yem mais yii kenn bu ci waxeem xelam waaw lii kenn du ci waxeem xel ñëw rek naan bon je je yaakaar que c'est ça <laughs> mooy ne tax lii day nekk loo xam ne wax joo xam ne. la oh, xukmu moom lii la euh, mawquf la waaye la xukmu raf dañ koy jox àttee lu ñu yëkkati ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon te du yoo xam da ngay toog di di xalaat di naan man yaakaar naa lii la ni mu ci dogoo lool mooy wane ne mbir mi kon lii lu leer la comme ni nga xam ne euh, noonu lañ ko xamee kon waa jumhuur ñii dañu ne mbir mi euh, lii la lii mooy àtte fanaan mina mooy ne waajib la ku ko bàyyi rek ku ku ku fanaan leneen mooy nga ñëw te bokkoo ci ñii ñu jox ruxsa <laughs> dina ñëw ci ruxsa bi parce que waaw euh, euh, euh, waa waa Seydina al Abbas saa saam daf ko permettre mu bañ a fanaan mina mu fanaan Makka dañ naan la kooku moom yonent ma lay saa saam loolu sax mooy jëkk dina ñëw ci ñoom loolu mooy seen grande seen gandum dal yi sax ne lii nii day wane ne première dalil bi mooy yonent ma lay saa daf koo def taxaw ci nekk fa ñetti fan foo xam ne ñetti fan la mooy mu nekk fa yooyu yëpp fanaan fa pour rien te nekkul farata mooy ne fara nekkul lum tombe kese wala daaw gën jege fii hein déedéet du loolu ma loolu benn affaire la deuxièmement ñu ne raxasa fii mu wax mawlaana ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne yonent ma lay saa saam raxasa lil Abbaas ibn Abdul Muttalib ak ista'dhana al Abbaas ah yonent bi alayhi al Abbaas daf ko euh, ñaan euh, permission fa adina la mu daal di ko ci permettre beneen bi mu ne raxasa nabi yonent bi alayhi salaam moo jox permission al Abbaas mooy ruxsa luñ lay wàññil daa fekk za'ima dafa am azima boobu azima mooy azima mooy loo xam ne dañ koo togg ci yow mu nekk. mooy day am azi azima mooy ruxsa boo gisee ruxsa mooy daa sekk mbir ma farata la woon ñu wàññil la ko ñu teggil la sinon bu dul loo xam ne farata la mooy de toute façon ah, Seynal Abbas bu xamul woon ne lii farata la kon doon loon ñaan yonent bi saa saa mu moom mu may ko rek mu bañ a lii nii bañ a nekk farata ci moom ngir mu mën a fanaan fële ñu ne lii moom day wan ne mbir mi waajib la. kon loolu mooy wax waa jumhur kanta euh, xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne mbir mu sunna la waaw noo affaire bi sunna kese la waaw mooy ne àggul ci wujub léegi nag mooy a xanafiya yi naan la kii la mooy ko ku ñëwoon par exemple non moom mu ne man man mon hôtel bon c'est pas Amina bon man sama hôtel c'est à la Mecque c'est hôtel cinq étoiles quand même je profite bon c'est que moi <laughs> bon là-bas tout ah ñu ne la mais Mina y a tout ma ne mais en tout cas bon man j'avais déjà j'avais déjà réservé bon c'est à la Mecque c'est là bon ce que je vais man foofu lay ne ah léegi damay ñëw bu ma man daal fa laay fanaan comme que après zawal la mooy après kii. Euh, zawalu shams heure tisbaar man ni may def mooy damay dem damay nekk sama kër fanaan fa ca sama hôtel boog fële ca Makka falaay fanaan ba kii après ma jóg sangu ba seet kii sangu defaru après ñëw Mina bon sànni jamra Aqaba bu ndaw bi après bu diggu dóomu bi après bu mag bi après ma dem sama yoona ah. ma delluwaat Mina ma delluwaat Makka sama hôtel la ah. ñu bu bu ci waa jumhur dañ naan eh non non non non manoo def loolu yow que sa non non manoo ko def boo ko deful di nga rendi dara waaw. quant à yi ñoom seen keneen mbir mi dañ koo sopp gi sunna kese la mooy ne <laughs> sunna kese mooy du lu ñuy tuutal mooy dañ laa bëgg a wax yorul dara jaay loo xam ne comme li ci waa jumhur di wax bu boobaa. ku jàpp ci waxu xanafiya yi mooy li muy tekki mooy ne ah kook dara du koy fekk waaw waaw kera dara du ko ci fekk loolu la loolu la wax yiite mais nag insha allah li gën a dëgër mooy waxu ah waa waa jumhur ndax lii raxasa bi te yonent bi saa saa jëf gi mu ko def ah te xulafaa u raashidun saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñépp aj gi noonu lañ ko doon defe noonu mooy ci nusuk yi la bokk kay nii lañ koy defe fanaan kii mook fanaanu Muzdalifa gi benn la waaw dañuy mooy ni nee waajib la bii nee waajib mu ngi noonu euh, léegi nag ginnaaw lii euh, euh, fanaan bi nag mooy lu ëpp ci guddi gi ah foog mu fekk la fa moom lu ëpp ci guddi gi lool la ñuy waxee ne mbir mi mooy fanaan nga fa mais doo ñëw une partie ñu ne waa ji non mooy loolu la ñuy wax hein léegi nag mu des permission bi mu jox Seydina al Abbas radiyallahu anhu radiyallahu anhu ibnu Abdul Muttalib mais est-ce que ñeneen mën nañ cee dugg mooy est ñeneen mën nañ cee dugg loolu boroom xam-xam yi rahmatullah yi dañ ci dañ cee wuute dafa am ñoo xam ne dañu ne eh, dañu ne doon eh, pour al abbas kese la waaw pour al abbas kese la waaw moom la kii di wax eh, al imaam al xaafid rahmatullah alayhi mu ne waxal yaxtassu al bi siqaayati ah wa bil abbaasi aw bi geyri dalika min al awsaaf al mu'tabara fi hada al hukm seulement dafa am ñoo xam ne dañ ne ci al abbas kese la am ñoo xam ne dañ ne al ak ñi nga xamante ne ñooy joxe naan ñooy ñooy jox nit ñu naan ci wu fonction boobu ñooñ kese la moo mu ne wa hal yaxtasul idnu est-ce que digal mooy permission gi yonent ma lay jox kii Seydina al Abbas est-ce que loolu mooy daa nekk loo xam ne c'est exclusivement réservé hein bi siqaaya mooy ku ku joxewul ndox muy zam-zam nit ñi di naan kooku amoo possibilité yow fanaan feneen fu dul foofu wala wa bin Abbas wala boog est-ce que mbir mi moom sax ci al Abbas keese la est-ce que permission bi mu ko jox da koo jox parce que moom mooy al-Abbas ibn Abdul Muttalib wala da koo jox parce que li muy joxe ndox si siqaaya gi mu taxawee moo tax wala boog mooy daf ko koo jox parce que képp koo xam ne day taxawu ci aj ji loo xam ne il faut mu taxawu ko def ko kooku noonu dañ koy permettre mu bañ a mu occuper loolu li jamono jooj te bañ a mën a fanaan fii loolu nag tekkiwul na Seydina Abbas doon woon sànni xeer ya si day ñëw sànni jamra yi après mu dem fanaani Makka voilà loolu nag mu ne fa qiila am nañu ne yaxtassul xukmu bil abbas am na ñoo xam ne dañu ne noo àtte bi moom moom moom pour al abbas ibn abdil muttalib képp la waaw mu ne wa huwa wax jii nag moom wax dëgg yàlla mooy ak figé quoi mooy yow daal jàpp que ni comme que kii la yeneen mooy mooy comme <laughs> <laughs> mooy comme yow daal texte bi lii la wax al la ne yow may naa la permission kon nga ne léegi pour moom kesel la loolu moom jumut mooy daal figé wu resté ci kii yi rek cramponné wu ne lii la kii bi moom lañ jox ndigal kon pour moom kese la loolu moom fii ci jumut waaw waqiila am beneen wax bu ne yadxulu maahu alu euh, alu mu ne waa këram ñi nga xam ne tamit ñooy taxawu fonction bopp ci wetam di joxe naan tamit kook day du du al am ñeneen ñu ne loolu de pourquoi al Abbaas moom kese doon doon joxe ndox ñoom al Fadl ak ñooñu dañ doon joxe kon ñooñu ci lañu waa këram waqiila am ñu ne xaw mu woo mooy ay ñoñam mooy a mooy ñi nga xam ne ñoom ak waa al Abbaas ñoo bokk di def lool ci ay ñoñam moom te ñooñ ñooy waa Banu Haashim wa Banu Haashim waqiila beneen wax ñu ne kullun man ihtaja ila siqaaya fa lahu dhalik am ñeneen ñu ne non mbir mi nekkul ci famille boobu la nekk nekkul ci al nekkul ci doomam newul ci famille wam ci waa banu Haashim possibilité bi képp koo xam ne mooy taxaw lool même bu dul famille waa euh, banu Haashim sax Seydina Abbaas kooku mën naa bañ a fanaan fi nga xam ne mooy foofu la fii Mina mu fanaani màgg waaw ah. euh, léegi nag bon lii en tout cas li gën a dëgër mooy que ne affaire bi yemul ci al kese waaw mooy ne ñi nga xam ne ñooy taxawu lii siqaaya gi parce que quand même daa am lu ñu doon def moo tax nekkul ne mooy al-Abbas parce que la muy taxawee te di ko defal xujjaaj yi ñiy aj looloo tax waaye loolu benn wax la ci côté boobu mais am na ñeneen ñoo xam ne yonent ma lay saa sam daf leen ko permettre waaw moo tax euh, am ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñu ne mbir mi sax daa yemul daa yemul kese ci al euh, ñi nga xam ne euh, ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy joxe naanaam te loolu mooy waxu ko mel na al imaamu Ahmad waaw ñoom dañ ne ñiy rëbb ñi ñiy sàmm sàmmkat yi ñi nga xam ne ñooy sàmm géléem yi waaw comme ñi nga xam ne ñooy sàmm géléem yi ñoo ñu ci lañ waaw loolu dañ koy nettali al imaamu ahmad kanta imaam al xaafis dane waaye li ñu xam ci imaamu ahmad dane moom mbir moomu al abbas lañ ko jagale mais lu ñuy nettali la ci al imaamu ahmad te al imaam ibnul munzir loolu la d'accord que ne mi yemul sax ci siqaaya waaye arria ndax loolu lu tax mbax al imaamu malik rahmatullah dafa solo ak waa ashaabu sunan al arbaa ñu jële ci sayyidina aasim ibn adi mu ne radiyallahu li ria li ruaa al ibili fil baytuutati an mina mu ne yonent bi moo jox permission ñi nga xamante ni nii ñooy sàmm lan gëléem yi ñu fanaan feneen furul Mina kon ñu gis ne kon mbir mi nekkuloon rek ñi nga xam ne ñooy jox la te loolu insha allah sax mooy li gën a dëgg waaw waaw kon affaire bi ah, mu ngi noonu muy ar-ru'a ak as-siqa ñi nga xam ne as-suqa ñooñ ñépp dañuy mën a def loolu am na nag ku mel ne al imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi da ci boole ki nga xam ne dafa feebar waaw am na ñoo xam ne sax dañ ne ku yor alal joo xam ne day ragal ma bu ko fa bàyyee ñëw mi naan fii di fi fanaan gaa yi yóbbu alal ji ndax tamit euh, sàmmkat yi loolu lañu ama ah. sàmmkat yi seen alal joo jële moo tax ñu may leen possibilité ñu baña fanaan mina kon kay képp ku am alal joo xam ne alal la joo xam ne muxtaram na waaw bu dee alal joo xam ne ghayru muxtaram waa joo xam ne ay cuve de vin la yor kooku moom kenn du ko may muy fanaan feneen moom waaw loolu parce que loolu sharia du ko jàppe l'islam jàppawul na loolu alal la <laughs> waaw <laughs> sa alal ji yépp mbuxum la doy de il faut mu nekk muxtaram <laughs> voilà léegi kon daanaka boo seetloo en wax ji leen la mooy ñi nga xam ne dañ koo yaatal ne ñi am ngànt koo xam ne day am alal joo xam ne day ragal mu mu ñàkk yow ba mu diyaahu mooy mu mu mu ko mu ñàkk ko te alal ji newul foofu kooku dañ koy may bu ñëwee sànni xeeram mu dellu foofu bañ a fanaan mi na kooku dafa xool illa bi mooy li ñu wax sànk ci wàllu ñi nga xam ne ñooy sàmmkat yi lañ xool que ne sàmmkat yi alal lañu yor sàmm sàmmkatu géléem yi alal lañ yor kon bu leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam permettre loolu day wane ne kon képp ko am alal yoo xam ne tamit da ngay ragal mu sànku yow itam dañ la koy permettre waaw yeneen fonction yoo xamante ne nii nit it da ciy mën a dugal wali qaa'ilin an yaqul aji wax it day mën a wax keneen mbir mi yemul sax ci siqaaya parce que képp koo xam ne li muy taxaw mooy c'est indispensable ci aj gi wala dañ koo soxla te mbir ma newul Mina te foofa la nit ña dañ fay nekk kooku man nañ ko ne kooku it analat moo ko ci génne boo xoolee illa bi nekk ci siqaaya gi bi nga xam ne moom la Seydina al Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu doon def waaw kon nag affaire bi mu ngi noonu loolu mooy hukmu al mabitu bi Mina mooy atte mabit fanaan Mina mooy ne mbir mi farata la waaw waajib la mais ku ko deful da ngay tuur deret sauf ñi nga xam ne dañ leen koo permettre ñi nga xam ne ñooy joxe nit ñi di naan ñooy toppatoo yooyu comme ñi nga xamante ne ñooy toppatoo foo xamante ne nii mooy man da ñàkk xoola tey ñu ne foofalee bo tàng na tàngoor woo xam ne dafa am ñoo xam ne ñooy taxawu ngir man di pulvériser affaire ci ci air ci yooyu ngir nit ñi man faa nekk te ñooñu fañ koy defe mënuñoo nekk foofu ah loolu sax li gën mooy ñuut ñoo xam ne jotoon nañoo aj ba pare ñu def ko ay fonctionnaires yoo xam ne ñoo xam ne loolu la ñuy liggéey waaw en tout cas bu dee am na kenn koo xam ne moom na doon aj mais dafa waroon a liggéey en même temps kooku gisuma lu koy génn ci ruxsa gi wallahu taala alam euh, léegi ana moo ci desati euh, voilà al imam ibnul dafa wax benn affaire bu bu bu bu bu bu am solo fii bu ama am solo mooy est-ce que est-ce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fii nii mooy parce que sànni jamra yi sànni jamra yii nii dafa am euh, dafa am parce que dañ ne la ba'da zawal la mooy tudduñ day julli euh, euh, fan la jullee tisbaar bi mooy day sànni ba pare door doo day ba pare door a dem ah walla boog day sànni ba pare door a dem mu door a julli mooy ban moo ci jiitu loolu nag al imaam Ibnul Qayyim dane walam yazal fii nafsi mooy mbir mii moom <laughs> deñul ci sama xol di may daal këne hal kaana yarmi qabla salaati zuhri aw ba'daha mooy question bii nii moom deñul woon deñul di di ma ta di ma di ma di ma di ma di ma habité mooy mais euh, parce que comme li ñu waxoon sànq xadiis yi leeraluñ est-ce que exactement est-ce que yonent bi alei dafa sànni ba pare dooru julli wala boog dafa julli tisbaar ba pare mooy comme que dañ na rek euh, après zawal la ay yaamu tashriq lañ nekk muy le onze le douze ak le treize euh, loolu waxu ko loolu nag moo tax mu ne masala boob dañul di nekk ci man est-ce que dafa sànni qabla salaati zuhri laata ñuy julli tisbaar am ba'daha wala boobu dafa sànni ba pare door a ñëw julli waaw eh, mu ne walladi yaghlibu yaghlibu ala dhanni annahu kaana yarmi qabla salaat thumma yarji'u thumma yarji'u fa yusalli li anna jaabiran qaalu kaana yarmi ida zaalati shams fa aqabu zawaala shams bi rami mu ne nag li nga xam ne daal yaxlubu ala yaxlibu zam li nga xam ne moo gën noot daal sama mooy daal sama intuition sama forte intuition daal li ma jox mooy man al imaam Ibnul Qayyim li ma yaakaar li nga xam ne moom daal sama njort fa la gën a yaatoo fa la gën moo moo kii ci sama njort mooy que ne Euh, danoon sànni ji ba pare yonent mi alayhi salaatu salaam dóor a ñëw bu dellusee see fa mu dal daal di julli tisbaar mu ne ndax Seydina Jaabir ak ñeneen ci saxaaba yi dañu ne moom yonent mi alayhi salaatu salaam nekkoon na doon sànni iza zaghati shams doon na sànni mais kañ bu jant bi jéngee waaw fa aqabu zawal shams biram yi ñu def mooy dañu def zawalu shams automatiquement dañ ne sànni te tudduñ fa julli waaw mu ne loolu benn affaire la bu tax man ma penché wu ci côté bi ma gën a jéng kon da doon sànni ji ba pare dóor a dellu si waat ñëw julli mu ne fa inna wa aydan fa inna waqta zawali li ramyi ay ayyaam mina ka tuluu'i shamsi li ramyi yawm an-nahr mu ne fa inna waqta zawal ndax waxtu zawal mooy bu jant bi ne au zénith ba jéng mu ne ni loolu mooy jamono ji nga xam ne mooy heure bi nga xam ne mooy ram yu ay yaamu mina yi ñuy sànni ay yaamu tashriq aqaba yi ñuy sànni loolu mooy waxtoom ka tulu'i shams li ram yi yawmin nahr comme euh, euh, euh, fenkuk jant bi sànni bi ñu sànni démb ci dixième jour bi ci yow mu yawmun nahr mooy gis bi ñuy loj ca jamra al mu ne wan nabiyu sallallahu alayhi mu ne te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawma nahri lamma daxala waqtu ramyi lam yuqaddim alayhi shay'an min ibadati dhalika mu ne xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog yawmu nahri bésub lag bi ba jant bi génnee rek jiitalul leneen ci kaw sànni jamratul aqaba moom la njëkk a def jiitalul beneen jaamu yàlla ci jaamu yàllaay bés boobu muy bésub tabaski yi ñu gis yépp jéegal jiitalu ci benn ci kaw li nga xamante ni nii mooy sànni jamra bi kon nag ñu xam ne kon loolu daal di tegtal këne man li ma wax al imaam Ibnul Qayyim këne euh, lii it mbir mi noonu la mooy dafa jant bi dafa gén jéng dafa jéng rek après mu daal di moom yeneen mi alayhi salaatu salaam mu sànni jamra yi loolu mu ne lii bokk na li gën a tax ma dëgëral sama sama forte intuition bi lii daal ma gën a jeng ci wax ji voilà mu ne wa aydan fa inna tirmidhiya mu ne ba léegi leneen loo xam ne moo gën tax ma gina jeng ci liman imam ibn al-qayyim mooy al imam at-tirmidhi muhammad ibn isa nu sawrata at-tirmidhi wa ibn maaja al-qazwini ak al imam ibn maaja rahmatullah alayhima rawaya dañoo solo fi sunanihima ci seen sunan yi an ibni abbas in radiyallahu anhuma ñu jële ci mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yarmil jimaara ida zaaxati shams ñu ne ñoom ñaar dañoo solo ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kat nekkoon na doon sànni jimaar yi bu jant bi jéngee mooy jimaar yam mooy ayaamu tashriq ayaamu minaa mu ne zaada ibnu maaja moom ci Euh, version moom dolli na ci lii qadrama ida faraga min ramyihi salla zuhra waaw moom dolli na ci ne lu tolloog bu paree ci ram yu ga mu def salla az-zuhra mu daldi julli li nga xam ne mooy at-tisbaar waaw mu ne wa qaala at-Tirmidhi al imaam al al al Ibn al-Qayyim mooy wax ba léegi ca Zaad Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam mu ne Euh, voilà am na lu ma fàtte ci jataay biy weesu pardon de sama xelam ci dóori ñëw euh, euh, Seydina Abu Umaama radiyallahu anhu bi bi ko taalibeem bi di laaj naan ko mais yow mundu kam sami'ta hadha al hadith yow depuis kañ nga dégg lii nii nga wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom la xutba keroog bés kii bésum Mina mu ne ko wa anab nu thalathina sana man 30 ans laa amoon voilà lool mooy nekkul ne jéppi ba mu ko déggee ak tey def na 30 ans de déedéet loolu dama juum mooy ba ma koy dégg man Abu Umaama muy wax lool keroog ay yaamu Mina man 30 ans la amoon voilà loolu <laughs> parenthèse parce que bi may dégluwaat affaire bi ni mais liy juum te lu tax ma wax lii firi leneen ah kon nag buñ ñëwaatee mu ne wa qaala Tirmidhi yu imaam al Ibn al Qayyim mu ne al imaamu Tirmidhi nee na xadiisun xasan xadiis la boo xam ne. bu xasan la mu ne walaakin waaye nag fi isnaadi fi isnaadi xadiisi tirmidi alxajjaaj ibnu artaa mu ne waaye nag ci sanadu alimaam at-tirmidi bi alxajjaaj ibnu artaa moo fa nekk mu ne wa fi isnaadi xadiisi ibnu maaja ibrahim ibnu usmaan ibrahim ibnu usmaan moo fa nekk abu shayba kii mooy abu shayba walaa yuxtaju bi mooy kenn du kenn du kenn du du du du du du du du sukkandiku ci moom voilà ndax ndax kat moom mii matruk la waaw moom euh, matruk la voilà kanta xajaaj xajaaj moom daa bari lu muy juum te moom mudallis la daa bari lu muy def tamit te daa bari lu muy juum moom alxajaaj ibn Arta ah kanta Ibrahim ibn Abu Shayba moom matruk la rahmatullahi al jami' moo tax loolu euh, du ñu ci sukkandiku du ci sukkandiku moom ci affaire boobu voilà mu ne walakin laysa fil baabi ghayru hada waaye nag amul ci buntu bi lu dul lii ah mu ngi noonu eh, waaye xam nga gisoon nañ ci saxi al imaamu muslim Seydina Jaabir mu ne woon rama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aljamrata yawma nahri duha wa amma ba'd fa idha zalat ash-shams loolu waxoon nañ ko sànq ah, dañ ne woon saxiixayn imaam Muslim moo ko solo al imaam Muslim mu ne rama rasulullahi yonent mi alayhi salaatu wa salaam sànni bi yawma nahri bésu ba ñuy loje duhan duha wa amma ba'd ginnaaw lool nag ginnaaw ga mooy ci ayaamu tashriq fa ida zaaxati shams mu sànni ko ba zaalati shams ba jant bi jéngee voilà léegi kon lii nii mooy eh, li nga xam ne mooy li jëmoon ci côté bi ci sànni jamra yi eh, muy kon gisaale ne ñetti fan yi léegi nag am na benn affaire bu des am na benn affaire bu des mooy nga ne ma bon ayyaamu tashriq waxoo fi woon ne yonent mi alayhi salaatu salaam xutba na la jazaakallahu xayra wax nga dëgg wax nga dëgg kay wax nga dëgg kay ah wax nga dëgg ba waa jumhur ñii ne eh, eh, awsatu ayyaamu tashriqi mooy douzième jour bi ñii ne mooy onzième jour bi la xutba woon loolu ak wax ba ne treizième jour lay xutba mooy dernier jour bi te yoo imaam alxaafis doon ko ci al imaam alshafii rahmatullah aley voilà loolu mooy kon pare nañ ci jamra yi ayaamu tashriq pare nañ ci fi mooy pare nañu ci est-ce que xutba bi xutba bee ñu ci dese nan la ñuy sànnee jamra yi wax nañu ko pare nañ ci walillahi alhamdu wal minna lan mooy àttee fanaan foofule gis nañ ko pare nañ ci insha allah walillahi alhamdu wal bii di ñëw li ñuy gis mooy xutba bi te xutba boobu mooy presque xutba bi ñu gisoon ci bésub Arafa moom lañ gisoon tamit lu mel noonu indi woon na ko tamit même xutba bu mel noonu répété woon na ko bi nga xam ne mooy ci bésub Iid gi waaye moom la répété waat ci bés bii mooy dinañ ci tudd tuuti rek même xutba bi Euh, parti yi nga xam ne ñoo waxaat loolu bon ñu wax ci lu ga après nag ñu dugg bi mu jógee fii yonent bi alayhi salaam ginnaaw Mina fii nii fan la dem moo alayhi salaatu wasalaam waxoon nañ nag Mina euh, obligé wul nit ki nekk fa fan yooyu yëpp ba fan yi jeex waaw ba ñetti fan yi jeex ndax suñu boroom moo moo ko maye waaw moo ko maye ne waman ta'ajjala fii yawmayni fala ithma alayhi koo xamante ne nii dafa gaawe mbir mi kooku amul benn bàkkaar mooy amul bàkkaar buñ koy teg ne ko hé yow lan moo tax nga ñëw gaay nga nga teel a jóge mi na non ko amul bàkkaar boo xamante ne moom lañ koy topp parce que moom dafa teel a jóge foofale avant ñetti fan yi moom dafa dem deux jours avant ah kon nag loolu amul benn problème euh, bii di ñëw kon ñu gis loolu ñu la wax xutba bi après ñu gis ba mu jógee fii après fan la jëm ginnaaw ayyaamu tashriq yii nii fan la jëm daanaka nag aj gi jeex na <laughs> boo seetloo benn grande affaire kese ci des mooy tawaaful wadaa tawaaful wadaa muy tawaafu tàggatoo gi mooy tawaaf de d'adieu loolu ñu koy waxee wala de <laughs> de au <laughs>